A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah mawlaanaa rasuulillaah Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-a'raaf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qaalu inna ilaa rabbinaa munqalibuun kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu li nga xam ne moo doxoon diggante Seydina Muusaa ak seydinaa haaruunu alayhim assalaatu wassalaam ak ña xam ne ñooy njabarkatu firawna ya ba nga xam ne nag gañe nañ leen ba firawna daal dina leen tëkku ñoom njabarkat yi bañ ne dañoo gëm seen boroom tabaaraka wa taala te bu ñu xamul mooy ñan mooy rabbi haaruuna wa rabbi muusa wa haaruun di boroomu seydinaa muusa mi te yabal ko wa haaruuna ak seydinaa haaruuna mi alayhim assalaatu wassalaam léegi nag Firawna daldi woon na leen tëkku nag ba wax nim leen di def léegi nag ñu waroon a gis mu ana lan mooy tontum jabarkat yaa loolu la suñu boroom di wax ci téeméer bi laayaab téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom xaalu ñu ne inna ñun de ilaa rabbina munqalibuun waaye sa dëkku bi ñun ñun yëngaluñu de ñun de inna ñun ilaa rabbina ci suñu boroom de la munqalibuun lañuy dellu moom ci la ñuy dellu de loo ñu defit lu mu metti metti metti fii ci biti mooy defoo lu dul delloo ñu ci suñu boroom ba nga xam ne mooy de toute façon demal maa ngi ñëw kese fi am ndax bu ñu faatoo it yow di nga faatu suñu ginnaaw wama tanqimu wama tanqimu minna te yow daal mbugaloo ñu yow na gis nañ ne ñu njibarkat yi mbugaloo ñu illaa lu dul daal yow daal gis nañ ne li tax nga bëgguñoo mbugal daal mooy an aman naa këni dañoo gëm bi ayaati adna bi nga xam ne ci lañu ñu gëm ci màndargaay suñu boroom yi nga xam ne dafa leer di wane sañ-sañam kattanam ak man-manam comme yii mu jox Seydina Muusaa yatam wii ñun ñi nekk ay spécialiste jabar xam nañ luy njabar ak lu ko doonul moo tax boroom xam-xam nga fekk ko ci domaine am daal di ko fay convaincre kooku moom gëm gu dëgër la am bokk la ñi nga xam ne moom dañoo gëm nii kese nga xamante ni am mariirandoo la ñu dee kon nag ñu ne ko waaye yow xanaa xamoo ne lii moo xew yow daal gis nañ ne lii kese la ñun daal gëm gi ñu gëm suñu laayaay boroom di tabaaraka wa bi mu ñu dikkalee daal looloo tax nga bëgg ñoo mbugal rabbana léegi nag ñu daal di jublu ci seen boroom nag di la ko dagaan ne eh, yow suñu boroom tabaaraka wa taala <clears throat> afriq ñu ngi lay ñaan nga daldi sotti ci suñu kaw li nga xamante ne nii mooy sabra mooy yal na nga ñu sotti may ñu li nga xamante ne nii mooy ak muñ ñu mën a am muñ gu rafet ci lii nga xamante ne moom la Firawna mii daal di ñuy bëgg a teg léegi nag wa fanaata te yal na ñu defee nii ba ñuy faatu daal ñun daal liñ lay ñaan borom bi mooy bum ñu mbugal bañ nekkaat ay yow nag ñu assureel yal nag ñu garantir yow borom bi daal di ñuy faat muslimiina ñu nekk ñoo xam ne dañuy wommatu nekk ay jullit comme yow wa qaala al malaw léegi nag bi nga xam ne nag ci la magicien yi nga xam ne dañ leen a indi woon nee nañ ngir fay neenu Seydina Muusaa gi Firawna jàppe woon ne neen la far mu ñëw walla iyaadu billah alayhi salaam mu ñëw far gin koo dëgëral ndax bañ gisee ne moom dëgg la léegi nag dag ya muy conseiller nag daal di jël kàddu nag ne waqaalal malaw léegi nag ña nga xamante ne nii nag ñooy assemblée ba di kilifa ya nga xamante ne nii di way dag dag ya nga xam ne ñooy jàppale ki nga xamante ne mooy Firawnu ca liggéey ba léegi nag yi nag daal di wax <coughs> ne min firaw min min min qawmi firawna muy mbooloo ma nga xamante ne nii ci waa kër firawna ñu wax ne firawna atadaru Muusa di ko gën a ñaax nag ngir mu daal di leen faagaagal rawatina Seydina Muusa mii nga xam ne mooy tête de liste bi moo leen jiite <laughs> firawna boo leen bàyyee <laughs> tadaru Muusa moo yow na ndax dangay bàyyi Muusa mi alayhi salaam wa qawmahu ak ñoñam ñii muy ses énergumènes ñii nga xam ne duñu tus gëmuñu duñu dara ñoo gën a néew doole gën ñàkk ñi nga xam ne mooy bopp ci nit ñi ndax dangay bàyyi Muusa mi alayhi salaam ak ay ñoñam yufsidu fil ardi ak njabarkat yii ne ñoo ko gëm li yufsidu fil ardi nga bàyyi leen fi li yufsidu fil ardi ñu nekk fi ngir di yàq ci kaw suuf ndax lii ñuy def yàq la ndax ñu ngi sape l'unité nationale mooy li nga xamante ne bennoo bi waa terre d'Égypte muy waa Égypte askanu Égypte bennoo biñ masa nekk topp ci benn roi nekk ci sa ginnaaw nga ciitañu nekk ki nga xamante ne yow la ñuy jaamu ñépp nekk ci ñoom amul dara lu ñuy def ñu ñëw bëgg yàq loolu l'unité nationale est en danger Firawna <laughs> li yufsidu fil ard ndax danga leen di bàyyi ngir ñuy yàq ci kaw suuf wa yadharaka ñu daal di la fi banak dégg la fi bàyyi la fi wa alihataka ak sa yàlla yii ñoom Osiris ak ñoom ñoom Isis Osiris Amon-Ra <laughs> yàlla yu mag yi nga xamante ne nii fii la fa fii ñoo fi newoon tey itam nga ne koy jaamu te di ñu ko jaamuloo tamit ndax da koy bàyyi ñoom ñu da leen di bàyyi daal ñu libre nekk nii ah di yàq ci kaw suuf bàyyi la ak yi nga xam ne mooy divinité yu Égypte yi dootuñu leen jaamu bàyyi leen di woote beneen yàlla am na ci yeneen wa wa ilaa voilà loolu it beneen njàng la moo xam ne am na ci saxaaba yi yoo xam ne loolu lañ doon jàng mooy yi ndax ñoom da leen di bàyyi ñu bàyyi lan ñu bàyyi la yow ak tamit di mooy wa rububiyatak ba bañ laa jaamu yow firawna yow mi nga xamante ne yow yaay rabbunal a'la yaay suñu borom bi gën a rëy ndax Égypte daa bari ay divinité daa bari ay yàlla firawna nag da leen a gëmaloon ne man ana rabbukumul a'la man maa représenté yàlla te ci man lañ jaar ci man la ñuy manifesté woo ñoom ñépp man na maay ki nga xam ne maa leen fi toogal man maa yàlla ji gën a màgg léegi nag kon nag affaire baa ngoongu kon nag mu ngo moo tax njàngin boobu wa ilahataka ndax dañuy bàyyi li nga xamante ne nii mooy di la jaamu da ngay bàyyi ñuy yàq ci kaw suuf bañ di la jaamu léegi nag <coughs> mooy dag yu bon yi nii lañuy def rek bu ñëwee bu du ñu xalal gaa yi mukk ñoom daal la ñuy amee ñoom daal dañuy fexe di di jay ki nga xam ne moo jiite ngar lañuy am ci moom ak li nga xam ne moom lay niinal seenu ceeb ak yoo yële di di di di defar seen seen poche loolu kese la léegi nag bi nga xamante ne nii loolu la dag yi wax léegi nag bi nga xamante ne noonu lañ wax xaala léegi nag Firawna daal di jël ab décision ne sa nuqattilu waat naa ne dees nañu faat abnaahum ñi nga xam ne mooy seen doom yi décision bi jëlati naa beneen décision boo xam ne mooy daal li may def léli la politique de l'élimination de leur fils ku fi juddooti rek dees na ko faat wanastahyi nisaahum ku fi amati doom bu góor dinañ ko rendi dinañu ko rey wanastahyi ñu bàyyi mu dund nisaahum ñi nga xam ne mooy liir yu jigéen yi de wa inna te ñun bu boobaa dinañ xam ne ñun de fawqahum seen kaw qaahiruuna ñoo leen noot mënuñoo génn ci li nga xam ne mooy suñu nootaange lool Firawna defoon na lu mel nii mooy ne rayoon na doon na rey gaa yi di leen ray di rey waa Firaw waa waa banu Israil di rey góor yi liir yu góor yi wala ah, bay bàyyi liir yu jigéen yi ba déegi baree nag gaa yi ne ko ah na ba mu déggee njabarkat yi ne ko ki la nga xam ne moo nar a daaneel su nguur gi war naa juddu te ci ñoom ñii lay juddoo mu jàpp nag nekkoon ni may def ren di leen ma bépp liir bu góor bu fi juddoo ginnaaw gi ba mu baree nag ñoo ko Firawna nag sa dee sa rey gi bari par at at mii bu rendee ba doyal meneen at mi mu pause léegi nag menn at moom pause ci la Seydina Haarun juddu meneen at mi nga xam ne nag ci la doon rendi liir yi ci la Seydina Muusa ibn Imran juddu te nettaleen gisoon nañ ko ca xasas yi ak yooyu la nga xamante ne nii ca la ko yaayam woon ca ndox ma daal di tiit ndax da doon ragal cay ëmbam bii doomam ji mu jur céy bés bu ko dagu Firawna yi yégee dinañ ko jàpp rendi ko waaye borom bi daal di koy muccal comme ni nga xam ne noonu la siiwee te noonu lañ ko gise woon kon nag mu doxalaat politique boo bële mooy rendi ñi nga xamante ni la politique de tuer les enfants mooy dañ ko kii rek ñu daal di lay faat doo doo ko juddu rek ñu daal di lay infanticide kay alhamdulilah moo du infanticide sax ndax du yaay jee ko faat Firawna ci boppam moo doon def politique boobu gaay dagam yi di wër ko am liir bu góor rek ñu daal di yëgle ne ah diw am na li nga xam ne mooy doom ji jigéen góor ñu daal di koy jàpp rendi bàyyi bu dee ñu xool ne muy jigéen ñu bàyyi nag léegi nag bi Firawna waxee lii qaala Muusa Muusa nag alayhi salaam ne li qawmihi wax ay ñoñam ñi Firawna dara doxal li nga xamante ne nii mooy politique bu bon bii neneen ista'iinu billahi wasbiru ne leen ñaan leen sàkku leen li nga xamante ne nii mooy ndimbal ci seen borom force bi ruute na ngeen muñ wax gis nga waxu leen ñëw leen laaj ma dimbal de yonent yi nii la ak nit ku baax walu yu bu ne nii la du ñëw nit ñi naan ñaan leen ma man aywa bu ngeen amee problème ñëw leen ñaan ma ñu naan yàlla na sëriñ diw defar mbir yi lool kenn du ko wax déedéet kenn du ñaan naan yàlla nañu sëriñ diw defaral yàlla nañu yonent bi alayhi salaam defaral déedéet yonent bi alayhi salaam du mooy def du sëriñ diw mooy def yàllaay def man nga danga naan yàlla yàlla ma defaral voilà loolu mooy li nga xamante ne moo de kon nag noon ñu ne leen donc nag ista'iinu kon nag sàkku leen dimbal billaahi ci seen boroom tabaaraka wa ta'aala wasbiru a ngeen muñ nag ndax kat a ah, aw ma leneen lu ma leen wax lu dul lii te mooy li nga xam ne lii kese lañ la mën a wax mooy nag ah ñaanal dellu leen ci seen boroom de di ko ñaan mu dimbali leen waaye te ngeen muñ ci lii mu leen teg ndax nattoom la bu muy tegaate de moom gëmmul nelawul innal arda yëg leen ne man Muusaa maa ngi leen koy wax yéen waa banu Israa'iil yi ma gëm ñi ma jot a ci waa kër dëgg-dëgg gis nga suufu Égypte gii ak suuf sépp sax lillaahi borom bi tabaaraka wa taala la ñeel de yuurisuha moo koy donnale teg ko ci loxoy man yashaa'u ku ko soob min ibaadihi ci jaamam yi wal aaqibatu waaye nu man di demee yëg leen yàllaay teg suuf si ci loxoy ku ko neex jamono jii ñu nekk nag da koo tegandeegul ci biti ci loxoy Firawna muy buuma ko bummi comme ni mu koy waxe di rey nit ñeeg yooyu waaye nag yu moom ci man di demee borom koy jël moo na koo jël teg ko ci loxooy ku ko soob après Firawna wal aqibatu waaye lu mën a am règle bi lii la wal aqibatu te mujjanteelu lii lil muttaqiina ñeel na ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ragal seen borom tabaaraka wa taala léegi nag wa qaalu léegi nag bam neen waxee lool waa banu israil nag ne ayyim alayhi salaam ñu ne ko udina ñun de daal di woon nañuy lor min qabli an taatiyana laata nga ñuy dikkal yow Muusaa nii laata ngay juddu ak laata ngay ñëw di ñu woot nii borom bi yónni la ci ñun ay waaye ci dañ ñu doon lor lii lañ mësa dëkk ci mbuumu jaam ci Haaruna mii lañu la ñu mas a teg wa min ba'di maa na waaye it ay waay waay yàgg nañ ñoo lor même bi ñu dikkalee sax teewul ginnaaw bi ñu dikkalee ñu ngi nekk ñu ñuy lor boobu ba léegi Firawna ju ne tegi lor xaala Seydina Muusaa nag daan ne leen asaa rabbukum amaana te loolu amaanaay borom bi mooy lu muy def la de seen borom waaye nag tegginu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam amaana seen boroom ay yuhlika aduwakum mu daal di nekk ki nga xamante ne nii day alak ki nga xamante ne mooy seen seen noon bi mooy yastaxlifakum mu daal di leen wutale daal di def ngeen wutu daal di hérité fil ardi ci suuf si fayandur ginnaaw boobu nag bu fi jëlee seen noon bàyyi leen yéen ngeen yor mbir yi mu teg mbir ci seen loxo léegi nag fayandur seen boroom xool kayfa ta'maluna ana nan ngeen di jëfe est ce que da ngeen koy sant wala da koy mooy comme seen noon bi fi newoon lii la mooy nit da ngay am compassion lii dal nit ñi lu metti ma toog naan waaye yow garaawul mu leen non non non non da ngay wax lu yu mel nii wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi